waan abi abdirrahmani abdillahi bni mas'uudin radiya allahu ta'aala anhu annahu qaala ka'annii anzuru ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam yahkii nabiyyan minal anbiyaa'i salawaatullahi wa salaamuhu alayhim darabahu qawmuhu fa admawhu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi wa huwa yaquulu allahumma ighfir li qawmi fa innahum laa ya'lamuun muttafaqun alayhi kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ñuy wax ci xadiisu fanweer bi ak juróom benn muy trente-six ginnaaw ci jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadiis sayna Ataa ibn Abi Rabaah bi ko mawlaana ibn Abbaas sëriñam radiyallahu anhum doon wax naan ko ndax bëgguma wan la koo xam ne ci jigéen goo xam ne ci waa aljana la bokk gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey al imaam mu teg ci xadiis bi nga xam ne moom la ne wa an wa an abi abdirahman mu ngi koy jële ci koo xam ne saxaaba boo xam ne bii moom saxaaba la bokkul ak ata bale radiyallahu rahimahullah mu ne mu ngi jële saxaaba boo xam ne dakkantalam mooy abi abdirahman mooy bàyyi Abdurrahman nan la tuddoon Abdullah ibn Mas'ud moo doon Abdullah di doomi Mas'ud ah radiyallahu anhu annahu qaala nee na ka anni mu ngi mel ni man ibn Mas'ud anzuru maa ngi xool jëme ila rasulillah ci ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam yahki mu ñuy nettalil nabiyan ab yonent boo xam ne min al anbiya ci yonent yi nga xam ne ñoo jiitu woon salawatullahi wa salaamuhu alayhim yal na julli borom bi tabaaraka wa taala ak ay muccam daal di di dotteeku du deñ dotteeku ci seen kaw yonent boo xamante ne nii darabahu qawma ay ñoñam ñoo ko dóor waaw ñoo ko torturé di ko duma fa admawhu ba ni nga xam ne noonu lañu eh, di ko nàccale wa huwa te yonent boo bële alayhi salaam yamsahu dama an wajhi mu ngi pomp deret gi ci xar kanam gi wa huwa yaqul tamam koy pomp mu ngi naan allahumma eh sama borom ighfir li qawmi yal na nga jéggal samay ñoñ ñi ma def lii fa innahum ndax ñoom kat laa ya'lamuuna xamuñu bu ñu xamoon dëgg dëgg maay kan waaw. dëgg-dëgg li nga ma def yow borom bi tabaaraka wa taala boo leen dindiloon noonu kiiraay googu dindil leen ko ñu gis ko doon ma woon def nii kon nag ñoom xamuñu borom bi kon yal na nga leen jéggal mu ne xadis bi muttafaqun alayhi mu ne xadis la boo xam ne al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim ibnu al xajjaaj rahmatullah alayhima solo nañ ko na ko noon seen sëriñ solo na ko dal imaam ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal na ko noon al imaam ibnu maaja al qazwiini rahmatullahi alayhim eh, hadis bi bala ñu ko fàtte dina ñëwaat insha allahu taala ci hadis numéro six cent dina ñëwaat ci téere bi léegi kon yonent bi alayhi salaatu salaam lan la mawlaana ibnu Mas'ud ibnu ummi abdir yaaya ma tuddoon abd um abd voilà moo tax ne ibnu doomu ummi abd xamal ne kooku mooy ibnu radiyallahu taala anhu wa an ummiha jullit la woon léegi mooy ndayam tuuboon na mu ne mu ngi mel ni maa ngi xool di xool jëme ci yonent bi alayhi salaam mu ñuy nettali ab yonent boo xam ne ay ñoñam dañ koo defoon nii léegi lii bam yonent la boroom xam-xam yi ta euh, rahmatullah alayhim ku mel ni al imaam al qurtubi rahmatullah alayhi dañoo weddi dañoo dañoo kii dañoo wute ci lii ku mel ne al imaam al qurtubi rahmatullah alayhi moom dafa jàpp ne yonent bii nii yonent bi la mooy yonent bi huwa moom sallallahu alayhi wa sallam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa al haaki wa huwa al mahki anhu waaw waaw moom mooy ki nga xam ne moo nettali waaye boppam la doon nettali lu tax mu wax lii parce que yonent bi alayhi salaam lu mel nii da koo dal Uhud waaw Uhud ci xare bu tar boobu waqatul ghumam waaw muy eh, xare ba nga xamante ne nii xareb njàqare waaw njàqare dëgg moo fa amoon tellement kuffaaru Quraysh nii yu yées ya nga xam ne moom lañ fa def ba ni nga xam ne ci lañ gaañoon yonent bi alayhi salaatu salaam ba ni nga xam ne deret ji di sotteeku ci xar kanamam mu doon wax moom yonent bi alayhi salaatu salaam naan kayfa yuflihu qawman naka ah kayfa yuflihu qawmun waaw naka lay lay lay lay lay lay lay texee ah xawmun ay nit ñoo xamante ne nii ñoom ñoo naccal seen yonent nii waaw ba laaye nga xam ne moom la ci borom bi wàcce woon waaye it ak lii nii li nga xam ne lu mel nii da ko waxoon allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun borom bi yàlla na nga jéggal samay ñoñ ndax ñoom xamuñu moo tax al imaam al qurtubi rahimahullah jàpp ne lii nii yonent bi alayhi boppam la doon wax waaw waaye loolu ku mel ni al imaamu an-Nawawi rahimahullah bi nga xam ne ci sharh sahihu imaamu Muslim bi wax nañ la hadith bi ki nga xamante ne nii euh, mooy al imaamu Muslim da koo solo voilà. bi nga xamante ne al imaamu muslim da koo solo imaamu an-Nawawi nga xam ne dafa def li nga xamante ne nii mooy euh, shara dafa def shara sahih imaamu muslim tuddee ko al-minhaj voilà ci foofu nag mu ne lii nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah da lii nga xam ne moo dal yonent bi alayhi salaatu wassalaam Uhud ah mooy li nga xam ne dafa niroog li daloon yonent boo xamante ne bokk na ci yonent yi jiitu woon la alayhimu salaatu wassalaam te loolu lee nag daloon yonent boobu dafa dal lu mel ni yonent bi alayhi salaam keroog bisu Uhud kon moom nga gis kon wute bi am al imaamul bi jàpp na ne yonent bi alayhi salaam yonent bii muy wax moom la boppam lay wax. al imaamu Nawawi rahimahullahu taala ak ñeneen eh, te loolu insha allahu taala eh, mooy li gën a dëgër que beneen yonent la sauf que yonent bi alayhi salaam dafa dund lu mel noonu waaw waaw wala qad kuddi ba yo moo tax suñu borom doon wax naan yonent waaye saa saam weddi woon nañ ay yonent yu la jiitu woon comme niñ la def mooy moom ya fañ jaaroon nit ñi di leen di leen di leen lor moom itam yonent bi alayhi salaatu salaam foofu la jaar lu mel ni yonent bii muy nettali li ko dal dafa dal yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag kan la léegi kan la léegi kan mooy yonent boobee loolu am na ñoo xam ne dañu ne euh, euh, amaana yonent bii nii euh, Seydina Nuux la alayhi salaatu wassalaam waaw kene lii nii Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam la daloon waaw ndax kat gaa yi dañ koo mësoon a mooy mbokkam yi comme que da leen yàgg di leen woo gaa yi di bañ waaw gaa yi di bañ di ko weddi waaye yemuñ di ñi ko weddi waaye ñu koy teg ay lor waaw kënee mooy ah Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam euh, kii dafa solo Ibn Abi Hatim ci tafsir bi ah ci tafsir am di kënee bi muy tafsir suuratu Shu'ara mu jaar ci yoonu al imaam Ibn Ishaq waaye dafa am rupture mooy euh, càllaleem bi parce que am nga al imam sa mooy imaamu siira bi même dëgër na waaye dane haddathani man la attahimu voilà dane nettali na ma koo xam ne man duma ko tuumaal waaw te loolu ci xam-xamu xadiis ci gàttal mooy xadiis mel noonu kenn du ko jàpp waaw parce que man la attahimu loo wóor wóor wóor fekk waxoo turam mooy amaana mu nekk boo xamante ne am na keneen ku xam luñ koy jame lu tax du ñu nangooy xadiisam waaw ci gàttal daal loolu la mais ku ci bëgg lu yaatal alfiya as-Suyuti al euh, bi nga xam ne moom la ci suñu sëriñ defoon boo ci demee euh, di nga gën a am lu gën a yaatu loolale léegi moom al imam ibn Ishaq rahmatullah alayhi dane nettali na ma koo xam ne man du ko tuumaal waaw mu wax càllaleem ba ne kene Ubayd ibn Umayr al-Laythi moom annahu balaghahu voilà jote na ko loolu muy beneen problème anna qawma Nuuhin mu ne jote na ko kene waa kër yonent Yàlla Nuuh de dañ ko doon dañ ko doon teg ay ay duma waaw di ko soxal waaw kaadu yabtishuuna bihi mooy di ko jàpp di ko teg ay ay ay ay xeetu méttit waaw léeg-léeg dañ ko doon dañ ko doon xoj waaw hatta yaghsha alayhi ba ni nga xam ne day xëm waaw dañ koy xoj ba boobu ba mu inconscient léegi nag fa ida afaaqa bu bu bu bu ximmeekoo bu ximmilikoo moom sayyidina Nuh alayhi salaam qaala muy wax naan allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun naan borom bi tabaaraka wa taala jéggalal sama ñoñ ñi ma teg lii ndax fa innahum alhamdulillah fa innahum ndax ñoo la ya'lamuna mooy dañoo xamul moo tax ñu may def lii mais bo hadis bi nii euh, dese na dëgër waaw mais daal li nga xamante ne nii moo gën a euh, dëgër mooy ne hadis bii nii yonent la saa saam beneen yonent la doon wax sauf que mooy li al imaamu Nawawi rahimahullah wax al minhaj que ne loolu daa koo dal daa daa am lu mu toll noonu daal di koy dal te loolu noonu al imaamu Ahmad li koy gën leeral dafa solo euh, ci yoonu Asim ibn Abi Wa'il loo xamante ne nii day wane ne amaana li al imaam al Qurtubi comme ni ko al imaam al Haafiz ibn Hajar boo demee ci al Fath noonu la ko leerale euh, rahmatullah alayhim que ne al imaamu Ahmad dafa solo ci yoonu Aasim an Abi Waa'il loo xam ne day tere ta'wiil maa yamna'u ta'wiil al Qurtubi loo xam ne day tere ne al imaam al Qurtubi rahimahullah moom li mu jàpp ne que ne yonent bii nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nettali boppam la. que ne loolu lii nag hadith bii nii ah imaam Ahmad solo day tere loolu day tere affaire boobu mën a nekk ah, mooy beneen yonent la woon sauf que moom dund la lu mel noonu moom alayhi salaatu wassalaam léegi mu ne ndax foofu lan la hadith eh, boobu wax ah. hadith bi Hunayn bil Ji'rana dafa séddale mangu Hunayn mooy xareb Hunayn bi nga xam ne ginnaaw fatxu Makka bi Yonent bi alayhi salaatu salaam ubbee Makka ah. bi mu ubbee waa waa waa ak waa Taif coalisé ne nañ takku armée Maalik ibn Awf jiite leen mujj na tuub radiyallahu anhu ah bañ àndee góor gu du simma <laughs> waaw <laughs> ça c'est des souvenirs Durayd ibn Simma góor gi Durayd waaw ñu ne ñoom nañ takk armée fexe dali ci yonent bi saa saam ndax comme koo gën a Makka ñun ñoo ci tegu ndax ñooy dëkk bi gën a mag ginnaaw Makka léegi nag ñu ko waa waaw Hawazin ak waa Taif dem di xareek yonent lay saa saam bërëb ba nga xam ne mooy Hunayn muy waqaatu Hunayn ba alquran di wax naan wa yawma Hunaynin iz a'jabatkum kasratukum fàttaliku leen bésub Hunayn xare boo bële bu ñuy bés nag mooy ayyaamul arab yi comme arab yi bu ñu nee ayyaamul arab yi bésu arab yi voilà loolu day tekki la que mooy xeex ya ci doon am bés boo bële te qasama dafa séddale rasulullah yonentam yàlla bi sallallahu alayhi wa sallama li nga xamante ne nii mooy ghanaima Hunayn màng ma butin de guerre yu bari ya nga xam ne jur jaat yooyu nga xam ne moom lañ jële woon ca xare ba ndax dañoo gañe waa waa waa Hawazin ak waa Taif ñu daw ñenn ñi tasaaroo ñii jaar fële ñii jaar fee ñii dem Taif waaw léegi ñii jaar Awtas léegi euh, bi nga xam ne daal ci la lépp pare ba yonent bi saa saam dem Taif ndax dane woon nañ ko téyeel màng mi butin de guerre bi nañ ko ko téyeel bërëb boo xam ne benn lii la comme ñu ne rek euh, benn bërëb euh, à Colobane wala yu mel noonu bu tudd noonu voilà Colobane Njaarim wala Saxaar wala yu mel noonu ah léegi bu tudd Ji'irraana mu ne nañ ko fa téye am kum fa ñu fa bàyyi ñoo xam ne ñooy garder li nga xam ne mooy butin de ger yi ca gëléem yaak xar yaak yooyu nga xam ne waa Hawaazin ba ñuy génn keroog seen lépp lañ génne léegi bi loolu amee yonent bi saa saa nag bi ñu jógee Taayif encercler leen wër leen ndomb lu yàgg waaye doxul mu ne saxaaba yi ci gàttal nañ dem ñu dellu bi ñëwee Ji'irraana nag ngir mu séddale li nga xam ne mooy màng mi foofu la. lay wax nii ne dafa séddale li nga xamante ne ni mooy màngum Hunayn mu ne fas fas daxamu alayhi gaa daal di raj raj loo ci kawam yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ndax keroog gaa yi dañ koo puus ba ko ci waaw <laughs> ku nekk naan jox ma <laughs> kaw kaw yeeg xam nga dañoo bokkoon ci kii bi <laughs> ci xare bi ñoom min al Abbaas ibn Mirdaas dinañ leen gis ah ñoom min al Aqra. ibn Habisin fonkal yooyu nga xam ne ay sangu arab lañ woon ay magi arab lañ woon <laughs> ah <laughs> dañ koo kii di ko top di ko puus waay raj raj loo ci moom ku nekk daañ wala tubaab sa sa man nga war a jox jox non bon bon loolu yëpp yëpp ma fekk ko topp ko <laughs> faqaala mu ne leen. inna abdan min ibaadillahi ba'athahu Allahu ila qawmihi fakadhabuhu wa shajjuhu fa ja'ala yamsahu dama an jabiinihi wa yaqulu rabbi ighfir li qawmi fa innahum laa ya'lamuun waaw waaw loolu mooy kan mooy nettali li Abdallah ibn Mas'ud mooy nettali de Abu Wa'il <laughs> moo ko jëlee ci moom ci Seydina Ibn Mas'ud mi nettali hadiis bi te riwaaya boobu moom ci musnadu al imaamu Ahmad ah rahmatullahi alayhi mu ne yeneen tubaab saaf saaf ne leen biñ ko biñ raj raj looy ci kawam di puus naan way ku nekk di laaj na alal ñi way ban lu dox paa man voilà yeneen tubaab saaf wala na gaaw sama wàll na gaaw. mu ne am na benn jaam de min ibadillah ci jaamu yàlla yi dañuy xam ne ba'athahu Allahu ila qawmi borom bi da koo yebal ci ay ñoñam dañuy xam ne ab yonent la waaw. fa kaddabuhu ay ñoñam daal di koy weddi wa sajjuhu ba pare ñu daal di eh, koy nàccal waaw ci bopp bi fa ja'ala yamsahu dama moom mu mu bi di biñ ko nàccalee yonent boobu la alayhi salaam di effacé di massa di fomp voilà di fomp ak dama deret bi nga xam ne ay ñoñam kat ñoo ko def lii an jabinihi ci jëwam wa yaqulu ta mu doon wax moom alayhi salatu wasalaam yonentu boo bële naan rabbighfir li qawmi e yow samay ñoñ ya ey sa borom jéggalal samay ñoñ fa innahum ndax ñoom kat laa ya'lamuun ñoom xamuñu moo tax ñu teg ma lii léegi mu ne qaala Abdullah ka anni anzuru ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yamsahu jabhatahu yahki ar-rajul voilà léegi Mawlaana Ibn Mas'ud mi netti mooy Abdullah mu ne ka anni man anzuru action boobu xew-xew boobu mu maa ngi koy teewalaat sama bopp mel ni dama koy dundaat bu ma leen koy nettali nii yéen sama taalibe yi mu ngi mel ni maa ngi xool yonent bi alayhi salaatu salaam yam saxu muy muy muy def di imiter di def comme di mimer yam saxu di di fomp jabhatahu jëwam bi yahki rajul mooy di def comme waaw di def comme ni góor boo gëne yonent boo bëre wax doon def voilà <laughs> voilà. xam nga yax kii day tekki li nga xam ne mooy eh, def lu mel ni comme may nettali benn mbir ne diw de keroog nii la def loxo bi ma def loolu loolu lañ naan waa ji day mime voilà yax ki moo tax day tekki loolu moo tax yax ki rajul mu ngi def comme na nga xam ne góor goo gële muy yonent boo bële alayhi salaatu salaam moom la defoon kon lii eh, eh, mu ngi noonu mu daal di koy def comme ni yonent boo bële defoon <laughs> <laughs> léegi nag xam nga borom xam-xam yi <laughs> léegi dañuy dañuy am ay expression yu neex léegi al imaam al hafiz rahimahullah yu indee lii <laughs> ne lii moom dàq na li nga xam ne mooy ta'wil gi al imaam al qurtubi waxoon mu ne wa zahara bi zalika fasaadu ma za'amahu al qurtubi rahimahullah mu ne lii nag day leer mu leer ci hadith bi mooy ñàkk bañ a jàpp wax ji nga xam ne mu loolee la al imaamul Qurtubi ne amaana loolu wax waaw mooy dañuy xam ne kon du yonent bi alayhi salaam ci boppam boppam la doon nettali waaw dund na ko waaw dund na loolu ko ne am na yonent boo xam ne ay ñoom ñoo ko nàccal mu def lii loolu moom dund na ko waaye ki muy wax nii beneen yonent la mu dul budul moom. waaw léegi <laughs> mooy boroom xam-xam moom <laughs> nu mu naw naw nit <laughs> mooy bu bu bu bu leneen ñëwee waxu yonent bi alayhi salaam buy wane ne beneen xam-xam borom borom xam-xam bi mu wet lool sax li mu wax moom hadis bi day wane ne wute nag loolu ñoom amuñu geno ndax loolu mooy ku ut dëgg waaw ku ut dëgg lool amul ne ah di ko wax nga freiné lépp dootoo seet doo ndax ndax yow barrière waa ji déedéet amul kenn koo xam ne say wax dafa nekk wax yoo xam ne kenn du ko soxla wuñ di ko seet dañ koy seet amul. yonent bi saa saam kese moo ci génn yonent bi saa saam kese moo génn ci koo xam ne ay waxam duñu seet ndax dëppoo nag alxuraan wala sunna loolu yonent bi kese la alayhi salaam buñ na lee yonent bi kese la nag mooy yow xam nga kon ci tegu saxaaba yi gën a màgg ñépp hatta seen sang seeni sang Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Usmaan Seydina Ali radiyallahu anhu bu ñu waxee nii. nekkul ne dañuy wax rek ñu ne dañuy xool est dëppoo na waaw même bu dee xam nañ ne wax yépp day dëppoo waaye teewul dañ koy seet waaw dañ koy <laughs> loolu léegi nag yow nga naan man diw nag sàngam moom moom kon moom bu waxee rek gongo déedéet du gongo alquran huwal mizan alquran ak sunna wax yu woobu bu borom boobu mu wàcce bi sallallahu alayhi wasallam mooy balance bi waxu ku nekk dañ ko ciy soxla delloowaat xool ndax dëppoo naa moom te loolu li waxoon nañ waaw li ñuy wax li Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu wax ci euh, saxaaba yi radiyallahu anhum ak waliyu boo xam ne bi nga xam ne moom maftuhun alayhi la akub saxaaba bi nga xam ne saxaaba bokkul ci ñi ñuy tudd sax ñu raw ñu mag ñi woon nañ fi lii fàttali li nga xam ne moom la ñoom al imaamu Abu Hanifa imaamu Malik imaamu Shafi'i imaamu Ahmad ñoom ñépp wax te loolu mooy waxu ñeneen ñépp waaw amul kenn ku génn ci say wax ñu koy delloo ci alquran ak sunna di vérifier di seet est lii nii wax ji waaw c'est bien wekk nañ diw waaw mais ñu seet est waxam loolu noonu fan la nekk ci alquran fan la ko alquran kii wala sunna muy noonu <laughs> voilà <laughs> moo tax borom xam-xam amul loolu. li nga xam ne nag amuñu xam-xam ñoom ñoo am problème boobu ñoom problème loolu que bi wax na moo tax buñ déggee ñoom xamuñu loolu sax da moo tax bokk na ci li lay gën a li ngay nit bokk xaaju la jege mooy façon réaction wu sawaay diw day moroomam naka la diw di waxe mu naan est ce loolu noonu duñ ko seetaat koo dégg mu wax loolu ak ku man di doon kooku loolu day wane ne kooku daa iraat xam-xam xam-xam fi mu ne ah teereef xam-xam waa xamu ko sax waxuma jegewu ko de daa xamul sax fan la xam-xam fa ne xamu ko waaw ak bul bul mooy comme lii rek bul seet naan i man dégg naa diw wax ko te diw moomu ma ne ku la neex loolu <laughs> laa wax ni bu dee loolu la mooy moom xamul luy xam-xam moom waaw lu tax mu naan diw mi nga xam ne moos niñ ko wegeeg ak nim doon ak loolu lu tax ñu naan mu wax ah bindu téereem ñu naan dañ ko seetaat bañ a seet lu tax duñ ko seet lan moo tax borom xam-xam yi di def ay sara li tax ñun en tant que surtout ñun wolof mënuñoo sara suñu téere yi ah ay ay ay ay ay ay ñoom kii Cheikh Ahmadou Khadim ay ay ay ay Cheikh Seydou Hadji Malick radiyallahu anhu am ñu mel ni ñoom li tax ñun mënuñoo sara seen téere lenn la booy barrière bii la. waaw parce que mooy du ñu lëj bët wala ci li a lëj sax boo gisee loo xam ne dara ay xadis la rek est lii nii xadis bi loolu wér na wérul lii borom xam-xam yi ni ngay amee en l'air bu dee téere <laughs> voilà yow téere bii ñu ne voilà borom Laxdari ko bind wala wala téere bii nii wala euh, kii ko bind euh, Ibnu Qudaama ko bind waaw wala diwa ko bind wala Xaliil ko bind ñuy seet est wax yooyu fan la tegu. mais noonu kese nga waroon am benn instance parce que lépp xam-xam la loolu ko ni nga ñàkkee gene ci ñeneen ñi noonu nga waroon a ñàkkee gene te mi voilà dañuy kii traité ci wàllu xam-xam la ñu ne ñëw def taxriiju xadiis yi nekk ci téere yi voilà ne lii xadiis bii nii wér na wérul leen la ci boroom xam-xam ni wax bu dee wér na alhamdulilah bu nga ne wér na bu dee wérul nga ne wérul faa nga am ci benn kii nga jàll te teewul weg ga téere bi weg na ko wàññiwu ci dara mais ñi xamul nag xam-xam ñoom jàpp nañ ne loolu day wane ne wala day diir mbagg waaw moom fan la toll ba jàpp ne war waaye ku ko wax borom xam-xam yi borom domaine bi ñoo ne xadiis bi wérul te effectivement bi ñu xoolee dañuy gis ne wérul lan ngeen bëgg ñu ne parce que ko wax léegi nañ ne ngeen ñëpp li waxoon amul ndax diw wax na ko looloo doy na kenn du ko wax. <laughs> waaw wallahu taala a'lam kon ñu jëm noonu waaw kon wax nañ la xadis bii dina ñëwaat mais nag mais attention mais yow xadis euh, jotaay génn gis naa nga def benn baal ma ah, mais comme que yaay wax nañ wax dëgg rek man j'ai souligné benn erreur de boo xam ne man xaw ma noo ko mën a def ma ne ah oui ah. ci ban xadis ah ban xadis lañ gis bii passé da nga tudd ko bi ngay tàmbali. maanaam mooy xadis Seydina Ata ibn Abi Rabah li muy wax ndaw si jigéen si <laughs> yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon in shi'ti sabarti wa lakil janna wa in shi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyak waaw waxoon nga ne Seydina Abu Hurayra da koo solo <laughs> tuddoon nga lool de waaw léegi man erreur débutant laa fa dégg ah oui erreur débutant lan laa wax waaye yow eh, in shi'ta in shi'ta nga wax. da'awtullaha laki in shi'ta da'awtullaha laki in shi'ta la ñuy wax ah, wax nga dëgg yaa vay un un waaw un zéro <laughs> bu dee noonu la nga jàpp <laughs> waaw man man zéro ko ne ah. voilà in shi'ta doo du in shi'ta in shi'ti voilà in shi'ti voilà ndax femme la waaw waaw kay bi nga ne in shi'ta ba pare ghafartu ah, da'awtullaha laki ma ne ah shi'ta moom daa waroon ànd ak laki xanaa wala boo nee sitta ne la ka sitti la ki ma la moom kay moom may naa la ko wax nga dëgg je retire man je reconnais mes mes erreurs waaw ku dul def erreur kullu bani aadama xata waaw doomu aadama yépp na yonent bi saa wax ñoo susceptible def ay erreur gën nag ci ñuy def erreur mooy ñi nga xam ne buñ defee ñu reconnaître ko man ñoom ñaay ñaan waa bokk waaw kon reconnaître naa ko yaa fay jërëjëf waaw tey moom am nga am nga am nga un